أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te leen balu fas yéene àndaat ak rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak ñett ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Mamor Kebe mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bu am solo rawatina ci biir yoon wi nga xamante ne ci lañuy dund muy jafe-jafe yi nga xam ne njàngale mi am na ko ci biir yoonu murit muy lu mat a am lu mat a bàyyi xel loo xamante ne warees na koo jàngat war a xool tamit jéego yi nga xamante ne moom lañu war a seqi jëmee ko ci ngir saafara mën a am ci jafe-jafe yooyu noonu kon bala ñuy jox kàddu gi sëriñ Mamor ci tomb bu am solo bii nii dañuy tënk aslëf rek ci ay yëngutoom mu jànge alxuraanul karim ci njaareem ci daara joo xamante ne ñu bare bari jaar nañ fa muy kër sëriñ Mor Mbay Cissé ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi la dem fële ca Thiès ci daara yi sëriñ Saalifu Mbàkke tàmbuli njàngum xam-xamam ba mu fa jàngee ab diir ba xam na li mu war a xam lu ci wàllu diine ca la jóge foofu demaat ba tey ci biir daar yi nga xamante ne sëriñ saalifu Mbàkke moo ko sos di yëngutu foofe ci jàngale yóbbu ko fële ci njàpp ndal muy jàngale foofa ak xam-xam waaye ci atum 2001 nag la bawoo fii ci réew mi dem fële ca États-Unis d'Amérique tàmbali foofu di yëngutu ci wàllu liggéey nekk foofa lu mat juróomi at waaye nag ginnaaw bi mu dellusiwaat fii ci biir réew mi bi mu dellusiwaat ci biir réew mi tamit continuer ci yëngutu yooyu rek diriger benn entreprise boo xamante ne moom moo ko sos moom mooy ki nga xamante ne mooy njiitu entreprise boobu noonu waaye nag loolu doxul digganteem ak bay ci waar wi nga xamante ne moom la ko maam yi ak bàyyi bàyyee muy yëngutu ci gëstu xam-xam ak di ko tasaare loolu sabab ak ñëwam fii tey ngir bokk ak ñun jataay bii nii mu fas yéene ànd ak ñun nag ci tom bu am solo bi ma wax ni tey bi wax ni léegi muy eh, njàngale wala jàng ci biir yoonu murit jafe-jafe yi nga xamante ne am na ko mu fas yéene indi am njàngat ci eh, manhaj bi nga xamante ne moom la Serigne Touba Xaadimu sol tegoon ak jeexital yi nga xamante ne moom la am waaye nag gàllankoor yi nga xamante ne taxaw na ci kanam mën xëj boobu noonu gàllankoor yooyu tamit ñu war koo xam ñaareel ba tamit bu ñu ko xamee ñu war a xam naka la ñuy def ba jaamaarloo ak gàllankoor yooyu ba du mën a yàq tëralin bi nga xamante ne moom la sëriñ bi tëraloon ci wàllu xamlu kon incha allah tomb yii nii ak yeneen tomb yoo xamante ne incha allah danañu ko indil ci biir waxtaan wi mu ñu mat bàyyi xel yoo xamante ne kenn ku nekk war nga cee bàyyee xel war cee bay sawaar tamit ngir mujje ko mu réer dara àdduna jëru ko kon incha allah noonu la fas waxtaan wi fas yéene demee xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah ci altine ji dañu danañ fas yéene ànd ak sëriñ soxay bu jonn ci at taarixu siyaasi Sénégal yi wa athaaruhu muy histoire politique Sénégal ak ay jeexitam ginnaaw suba ci talaata ji incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Lamine Sarr professeur Lamine Sarr ci tarbiyatul awlaad su ko defee incha allah ci àllarba ji ñu fas yéene nga xamante ne ci la ñuy fas yéene yëkkati jataay bi dana ñu fas yéene ànd ak ay borom yi xam-xam yu bari ci alwaaqi al murid yi muy li nga xamante ne moom la muridisme di dund fi ne nii ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Amsatu Jaxate ak sëriñ xaari Mbàkke moom sëriñ Abbas ci teewaayu sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xulus ak kilifa yeneen yoo xamante ne incha allah fas yéene ñoo teewe jataay boobu kon bala ñuy jox kàddu gi sëriñ bi rek ñu fàttali tamit ne eh, sëriñ bi bi muy ñëw mi ngi ànd ak sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moustapha Hafsa ànd tamit ak sëriñ Abo Kebe ànd tamit ak sëriñ Lamine ànd tamit ak sëriñ Mourtada Kebe ñoo ñëpp di ay jëmm yoo xamante ne ci liggéey bii rek waar wii rek nga xamante ne ci la mu assasul faa nekk waar woowu ñoom ci lañ nekk di ci bay di ay jëmm yoo xamante ne tamit ñu ñu miin ci jataay bii ñu nekk la xamaa ne bu sëriñ bi defee exposé ba noppi dana ñu jox kàddu gi sëriñ Lamine Touré su ko defee tamit moom dana indi am njànkat ci lii nga xamante ne moom la sëriñ waxtaane suñ noppee tamit danañ jox sëriñ Abo Kebe xam naa ne bu ñu ko waxtu mayee tamit faaw ñu jox kàddu gi sëriñ Xalil Mbàkke kon mën nañoo wax ne jataayub tey bi jataay la boo xamante ne ay boroomi xam-xam ñoo ko seq ngir njàngat jàngat tom boo xamante ne tom mën a jàngat la kon xamaa ne incha allah li fi ruuse dana nekk loo xamante ne loo am njariñ lay doon yàlla na yàlla def defal ak dégg ak topp kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mamor Kebe ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee tey yàlla na ko yàlla defal tawfeex defal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi maa ngi nuyu waa daayiratu Wafa ci ci seen initiative bu rëy bi am ak thèmes yu mag yi ñuy am di jéem a tontu ci laaj bi ñu euh, bind bi ñu ma euh, wax ma ñëw ci euh, ngir bëgg am yéene ak gis seen jëf ju yi ñuy def moo tax ñu ñu wuyu ni ñëw ñu ne danañ wuyu ca laaj boobu ndax loolu sax ne xëy na sunu maneen ci wax gi waaye nag dana ko jéem li ñu wax nii ni ñu ñu jox ñu thème bu am solo mooy iskaliyatul taalim fil muridiyya ma ñëw ci ën ci ak ay ñeent tomb wax ci lan moo nekkoon ngirum sëñ bi ngir moomu lan la feeñal ngir moom lan moo tax ba tey mënta continuer lu tax doxul ba léegi li tax doxul lan nan nan def ba mën a dañ ñu ñëw ci euh, bala ñoo dugg ci euh, loolu dañ naan euh, nizaamu nizaamu na at tarbiya wa taxadiyaat ar na sëñ bi dañoo tegaloon benn manhaj woo xam ne ñu ngi ko teg ci ñaar ñaar yoo xam buñ ko fulee muy ñe muy ñaar ne am bu ne mu am muy ñeent ponk la mais boo xoolee ci cosaan la ñaar la mais ñaar bu nekk da am bu mu at lënkaloon muy ñeent moo tax sëñ bi mu teg ci mu nekk al amal ay ilmu ak amal ak adab ak xidma sëñ bi daan ni al ilmu wal amalu jawharaani li xayri daareeni yajibaani xam-xam ak jëf xam-xam moo mën a indi njariñ usloobu sëñ bi du usloobu jàngale kese usloobu eh, njariñ la njariñ àdduna ak njariñu alaxira ñëwul nga nit ki jariñ ko ci àddunaam rek wala mu jariñ ko ci alaxira usloobu sëñ bi day jariñ ñaar saafu benn bu bu benn ñaari njariñ yi taxawee mooy usu euh, am na taxaddiyaat wala am na xalal bu am ci uslub bi saa su nekk uslub bi day war a di def di wëndeelu ci jariñu àdduna ak njariñu àllaxira kon euh, amal ak ilm ak ñaari gànjal yoo xam ne dañuy bijji ñaari yiwi yiwi ay àdduna ak yiw kon sunu uslubu muridiyya saa su nekk day wër njariñ fu mu nekk njariñu àdduna ak njariñu àllaxira fu mu nekk ñuy wër di di ko di ko di ko di ko indi bu ñu dee xool njariñ kese kese képp nag bu yàggee da ngay mujj di xaw a nduru àdduna moo tax mu teg ci adab adab mooy mooy mooy mooy mooy li nga xam ni bu àndee ci xam-xam da koy sellal lépp jëm dellu ca euh, euh, euh, suñ borom tey buy dellu ca nit nit nit nit tamit day am nag ànd ak njariñ moo moo tax mu ne euh, wal ilmu afdalu axi min amali wa usuhu fa faasta man doo xasal lakinama tamaruhu kannafe fi amali fii amali bihi fakkun saa jame xam-xam balaa mën a am njariñ day dañ koy mën a jëfe kon xam-xam li muy baax baax baax tamit ci jëfe xam-xam ja ci ca ca la mën a mën a feeñ kon dañuy mën a boole ñaar yooyu mu doog am sëñ bi nag daal ni Eh, aleykum bi kasratil aadaabi fa innaha jalibatu sawaabi fa kasratul ilmi bi xeyri adabi jalibatun ila ata wa taabi mënuñoo eh, eh, pour ñu mën a am njariñ ci xam day ànd ak ay teggin teggin lu tax xam ba am njariñ kon dénk naa leen ñu wut ay teggin ñetteel bi nga xam ne nag mooy ci ñeenteel bi nga xam ne ci ponk ponk ci ci mën a ji sëñ bi mooy xidma jëf xam jëf xam-xam lu mu lu mu bari bari te amul teggin mooy du am njariñ jëf tamit lu mu lu mu bari bari te amul xidma fa suñ tee jariñ jariñ ngir yàlla du am du am njariñ kon dañuy boole xam-xam mu ànd ak teggin jëf ànd ak xidma euh, ci ci ci loolu nag moo tax murid bi daan jàng ànd ak tarbiya tarbiya bi tamit moo koy tax muy muy liggéey liggéey bi tamit ànd ak la la ca war mooy lépp lu am aju ci wàllu euh, formation professionnelle ci muy am ci njàng ma ndax li ngay li ngay li nga xam ne ko war a jëfe moo war a ñu mu am ci daara ji fekkee euh, ci ngay jànge lépp loo xam daal li nga war a soxla ci sa cëg jëf ba loolu mooy tax nga mën a isaar ci ci la neen kon yoonu murid mm, mm, ngërëm mi ci ñeent yooyu la ko tëral xam-xam bu ànd ak teggin jëf bu ànd ak liggéey jëf bu ànd ak eh, xidma jëf bu ànd ak isaar mooy eh, jëf ju ànd ak jëf ko ngir yàlla ak jariñ mbindéef yi kon manhaj boobu eh, am na ay model yoo xam ne wane nañ ko sëñ bi euh, lu mel noonu su ko defee mooy kon bu mënhaj boobu anam fan la feeñe mënhaj boobu ñu wax nag moo moo génnee ñi gën ci kaw suuf ñoo xam ñoo ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a am xam teggin ñoo gën a baax ñoo xam ne liñ doon jëf danga ko daan liñ xamoon danga ko jëfee ngir yàlla te ñooñu buñ leen ci wone misaal da tudd ko mel ni Cheikh Ibrahima Fati wala nga tudd ko mel ni sëñ Massamba maa ngi tudd sëñ Issa Dieng ñooñu seen euh, nañ boobu moo leen génn woon manhaj bi nag bu ñu koy waxee mooy daa boole woon ñaar daa boole woon woon euh, li xayree daaree ni daa boole woon ñaari yiw yi yiw àdduna ak yiw alaxira bu ñuy tudd sëñ maam Cheikh Ibra Faty kenn du ko tudd rek ci xam-xam kese dañuy xam ni moom lépp luy wàllu ak baax ak yiw maa ngi woon waaye wàllu réussir tamit réussir ci àdduna lépp tamit daa nekkoon ci ci ñoom ci ñoom. moo tax moom euh, sëñ bi dinaan wasdug bi naa nëxjën najaaxin wa falaax wasdug wajjub xóodoo ba naa li zuhdin wa falaax euh, ngir mi ñu mi ñu indil moo yor ngirum réussir waaye itam daa war ngirum tamit ak texe da nga ci boole ak salaax ak najaax ñaar yooyu moom la ngirum sëñ sëñ sëñ euh, ngën a sëñ Tuubaa yore day yore da nga ci sellal sa xol sellal ci sa jëmm ba noppi nag nga réussir mooy sa environnement bi la wër lépp nga leen di jariñ nga leen nga leen di jariñ ci àdduna ndax bu ñuy wax ci salaax ci ci mooy jikko yu baax yi mel ni ki ragal yàlla mën a jeexatal waaye bu ñuy wax najax tamit mooy ñoom nekkuñu woon ay ay ay ay ay ay ñoo xam ne dañoo doy di woon dañoo yoroon seen bopp ñëpp ci dëkk bi Daaru Muxti li ko wër lépp wala Tuubaa ko ko sas dëkk yaa daan ndimbale ña ña fa nekkoon kon de woon ci xam-xam rek lan yaakaaroon waaye ci àdduna tamit da la ca yaakaaroon nga nekk ci ñaar ñaar ñaar yooyu ñooñu euh, ngir moomu nag moo moo continuer yar fi ñu baree bare ñu jaar ci ci ngir moomu ñu man seen bopp ci diine man dopp seen àdduna waaye gis na ni fi ñu toll nii boo ko euh, loolu mooy ci li ko ni ko suñu borom waxee ci alxuraan rijaalun laa tulhihim tijaaratun wa laa bay'un an zikrillah mooy ñoo xam ne àdduna du leen tee ñu jël seen cër ci ci ñu euh, am seen seen cër ci àdduna. loolu bu bu ko toppee kon gis na ni ci mag ñi feeña ca mais ñi sunu sunu euh, jamono juñ toll am na lu xa lu lu gaar ba loo euh, bi ñu yoroon léegi joxatul nam war a joxe woon. ndax ndikk man ngaa yar nit mu am xam-xam lool waaye du am du am du am euh, kafa du mën a am jëf ji àdduna day am xam-xam bu bëree bare waaye du mën a du nekk du nekk da nga koy dimbale waaye du dimbale doon na ko am xam-xam euh, euh, wala koo xam tamit day dem wuti alal bu am alal waaye du amul jikko yu yu yu baax yan war a am kon il faut que ñaar yooyu war a war a àll kon ñu ni kon nag kat suñ mën hëj ban yoroon am na ay taxadiyaat yu taxaw ci moom am na lu yoo xam ni moo tax ñu ni kon kan ñun fi nekkoon dañ mën a bi di jàngale bi ab bi mu yoroon jamono ji mu nekkoon ak bii ab yi bokkutul léegi bu njëkkat ci àll la nekkoon lépp doon ci jikko yi mbay ci yëpp di mbay ak lu ci aju léegi nag àdduna bi dafa soppeeku indil ñu beneen modernité boo xam ni yi mbay du du bu nekkoon ne mbay léegi daanaka mën nga ni man nga ni cinq pour cent ci ci activités yi la léegi du tuuti la te ñun lépp su ci la naan jëf ci loolu la ajoo kon nag àdduna bi euh, àdduna yeneen yoo xam ne tax na ak suñu jàngale mi àdduna ndax nit ki boo ko jàngalee diine wala te jàngal ko àdduna tamit day nekk gal galan ci moom man ñu kon gis nañ ni xew-xew yi xew léegi ci jamono ji euh, li mel ni ki moo tax na léegi mbay euh, ixtisaade gi ak politique àdduna bi vie politique vie économique bi am mënta ànd ak ñun ñun ñu doon defee ndax ñun ki ni jàngal su noppee baykat la waroon doon te bu fekkee ne euh, jàng na ba noppi amul fu mu baye kon day nekk ab ab ab ab euh, gàllankoor ci euh, mucama bi kon jar na ñu xoolaat ni li wër ci environnement bi bi ñuy wër mu laaj ñu boole ko ak ñun li ñu jàngale fekkee dañ naan jàngale. Louga ak nangam ak nangam jar nañu ñu ñu ñu su suñu programme bi ñu ñu defaat ci xam-xam bi nga xam ne nit bu génnee da koy da koy soxlawaat ba mën a continuer ci ci ci vie ak normalam mais nit day jàng jàng ba noppi boo noppee day teg njàngam ma suuf daal di tàmbale maneen maneen njàng te loolu fa ngay duggaat mën a dugal nga def loo xam ne sax bokkutoo ci war a defaat ñaareel ba ci euh, défi yi nga xam ne moo ñu euh, dund mooy ni ñu dundee léegi nii ni ñu dundee léegi nii. da ngay dund ci benn ville dëkk bi léegi lépp la laaj loo xam ni ci yëfi yëfi ville eh, àdduna la loolu tamit dina tax na boo noppee daanaka boo boo bëggee wuyu wuyuwaat eh, sàkkuwaayu dëkk ba daanaka yow la nga la nga jàngoon ak la nga sa dëkk ba dund bokk léegi nag loolu ma lay wan ne salax gi mën naa nekk ci yow mais najaax doo ko am te nit kii bu nekkul bu amul najaax salax gi sax day mujj sax ànduwaat ndax dangay ngay wut wutaat jéem a da ngay jéem a réussir ba faral jikko yi bari ci ngay amoon intégral bi nga am eh, ak eh, ak ñeneen ñi day wàññi ci bari ci la amoon ci yow. moo tax nit ki boo koy préparé da nga koy préparé ngir eh, masir yi da nga xam fan la jëm nga préparé ko mais soo yow doo préparé ki nga bëgg rek ki nga ki nga préparé fan la jëm suba kooku ngay préparé soo préparé jikko yi baax tamit mu nekk ci moom tamit fa mu jëmaat tamit la may la may war a war a intégral bokkut ak day jëlaat ci bare bare bare ci lu mu li muy di ca la mu la la nga préparé la nga defoon ci moom taxadi yaa di ñëwaat day din ci moom lu bare bare moo tax war na suñu njàng sunu programme bii ñëw ñu ñu fexe ba dëppale li ñuy jàng ak xale yi fa ñuy fa ñuy fa ñuy jëm taqrir yi seen xale yi seen seen mujj ñoom ñoo koy ñoo koy déterminer waaye ci commencement bi duñ ko déterminer ñu ne leen tegal tegal liñ bëgg lépp. bàyyi ci xel nag fa fan jëm kon gis na ci ci sunu programme bi sëñ bi joxoon li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne moo tax moo efficacetul mooy jamono ak jamono jooju ak jamono ji bokkul dund euh, xasre gi ñu dund ak dund gële bokkul moo tax fi mu toll nii ci njàng majalis mi nii ku ci génne dootoo nekkati ku mel ni ki ci jamono jooju kam génne woon jamono ju jamono yi euh, benn xar ca ginnaaw ki ki majalis génne bu génnee mooy raw ca euh, dëkk ba ci wàllu xam-xam waaye mooy raw tamit ci wàllu mihaniya moo ci raw fi mu toll nii nag ñun ñii ku si génne bu noppee yow yaa gën a mujj ci ci ci sa pour nga avancé waat da ngay da ngay bàyyi da ngay jàngoon dem dem seet fa dem jéema a takkayuf ak li am ci kanam gone nag suñu bëggee mu mu réussir nag takkayufaat da nga koy. di am ci ci ëllëg da nga koy teel a eh, mu gis ko léegi mooy sunu problème bi am léegi mooy duñu xoolul mustaqbal sunu démb rek la xool moo tax eh, li ëpp ci sunu eh, bu ñu nappee ci ki ñu formé day day da koy formé ci lii mu dem bàyyi doonaat doona doonaat leneen moo tax ma naa la ñu ni kon dafa jaar dafa jaadu ñu jëm ci tajdiid tajdiid nag sëñ bi da koy ñaan. ci ay bayit yi baree bari wax ko wax ni kat ndegam sama mën manhaj mii ci jëf la jëf ju baax la tege ak xam-xam loolu dafa te loolu di ànd ak jamono kon jamono saa su ne da ko war a tajjib wahab li li ilma saxiha wal xamal assaaliha la si yukammilul xamal wahab lana zuriyatan tuddimu al amal asaalih yaa xadima suriyatan tayyibatan tujaddu nahjan al mustafa saa su ne war na noo teg di yeesal lan moo euh, mën a biñ sëñ sëñ bi jox joxoon pour ñu man cee dëppale ko ak jamono dëppale ko ak ak défi yi am ci jamono dëppale ko tamit ak zuruf yi am ci ci jamono loolu bu ñu ko defee danañ tax ñu suñu warteefu diine ak sunu warteefi euh, euh, modernité dana tax ñun ñu mën a taxaw ak lii xew ci modernité bi ay adduna bi xew mais suñu toogee bàyyi noonu rek. lii ñëw di ñëw di ñëw ndax loolu ah, xaaj ya di ñëw lii ñëw di daan sun kaw dina mujj ñun da koy soxla ba tax duñ tattaale duñu duñ offre duñ joxeete dañuy jël rek bu ñu bëggee nag di joxe il faut ñu ñu ñu suñu bi ñu yor ñu ñu dëppale kook demande bi am demande bi am ñu ñu dëppal leen bu ñu bëggee Touba nekk waccaxlu dëx ban maskana taando mi mao diwaan fikrat wa tafaxu mi il faut que ñu xool la li xew ci jamono yi léegi ñu dëppale koog si boobu offre léegi nag loolu pour ñu am ko il faut ñu am ay jéego yu wër yu ñu def ngir tajjit seet ay ay solution yoo xam ni mooy tax tajjit bi nag ay di solution yii la laaj mooy il faut ñu xam ni njàngam sëñ bi daa boole àdduna ak àllaaxira du àdduna ak àllaaxira kese àdduna la la la njëkk ne murid sax kuy jébbalu ci ci ci ci yoonu murid danaan jébbalaan sa bopp àdduna ñun àdduna la njëkk a jox dañ gën a jox importance ci àllaaxira kon adduna boobu lan war a njëkk lan war a njëkk lan war a njëkk defar ba mu am jekk ñu doog a eh, jàll ci ci àllaxira jëbalaan sa bopp adduna ak àllaxira kon ki la boppam moom nga war a jël adduna ji defar ko ba mu jekk ndax bu loo ko defar àllaxira bàyyi ko adduna bu demee adduna adduna eh, yàqal àllaxira ji ndax adduna eh, itikaad la ak jonjoo la jonjoo googu nag boo ci continuer daanaka lu ñu ci defoon da koy dindi kon rafet na ñu jël ñu ñu ñu ñu jël sëriñ si ak nit diine yi defar àdduna mu seen mu seen mission defar àdduna ci mission ah, ci sëriñ si la bokk defar àdduna gi nag yàlla mooy ko njëkk a digal mooy euh, aatina fi dunya hasanatan wa fil aaxirati hasanatan kon loolu euh, wabtaghi fiimaa aataaka Allaahu daaral aaxira nasiiban mina dunya kon defar àdduna euh, àdduna daa mënut a bokk ci daa mënut a génn ci yëf yi ndax li xëyree daaree ni ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari kër yiw ñaari yiw yëpp lay pour nag ñu mën a defar àdduna dañuy xam suñu sunu sunu programme bi ñu am am na ñaari côté bu yu yu mu yu mu manqué mooy jamono soppeeku na ànd ak yu bees xam-xam tamit soxla na yu bees il faut ñu xam kon jamono ji jamono jamono ji léegi ni naan dundee bokk dañuy dund léegi ñi dundee ci ak mbooloo dund ci ay taax dund ci nangam dund googu am na lu mu ñu imposé xam-xam tamit ah, ah, ah, jumtukaay adduna tamit am na lu lu ñu imposé léegi ñu fexe ba xale bi nag ñu ñu ñu taswir ko ci lépp lu mu soxla ci ay jumtukaay ba bu xëyee li muy gisaat fee du ko du ko du ko du ko fab bi loolu moo tax ñu def ñaari ixtiraat nan nan nan nan njëkk yi defaraatal sunu daara yii ndax daara yii mooy yi nga xam ne mooy mën a former ab sëriñ sëriñ daa ab sëriñ mu mën a former tamit nitu diine nan ko nan nan ko nan ko defaraat ba daara yi doon li mu a doon pour pour ñu ndax euh, ñu xam tamit ni daara tamit nitu diine rek lay former waaye du du mënut a génne nitu àdduna loolu tamit da nga koy njëkk xam ne daara yi ndax faroo laa nafara bi ñu ko di fexe mi ñu tay fata yi tax ko fi diine ba leen soo an sa yakun minkum marada mooy dafa am benn nit bu taxasus ci diine ñooñu mu waruñu war a bari ñooñu waaye dana war a xóot ci lan lan lan war a yor loolu mooy mbirum diine euh, diine daara da ko war a def loo xam ne dafa ñi tey génne day am taxasus boo xam ne dañuy xam lool leen yor bu tamit bu ñu génnee tamit dañuy am njariñ ci ca ca ca fa ca daan jàng boo jàngee ba noppi ab taxasu ci ba noppi te amul fu na utilise tamit bu yàggee tamit da ngay bàyyi la da ngay jàngoon moo tax ma ni kon falaan nafar mi ku fi fexe taay fa benn mbooloo mu ndaw rek mooy dem den si yaxoo loolu mooy jël loolu te nag ñu may ko imkaan yaa ni mu soxla yëpp mën cee xur-xur gu baax ba baax te bu génnee ci ci loolu tamit ñu mën ko utiliser ci beneen côté mu xam mu gis mu loolu gis nañ ko ci yeneen dëkk yi boo demoon ko mel ni ki uh, Iran dangay gis ñi nga xam ne ni ñoo jàng def taxasu ci diine bu nappee dañuy doon am cër yu rëy rëy ñu xam ne am nañ ay masala yu leen yu leen yu leen xaar ñooñu ñu taxaw di mën a balluwaat ca ca ca lan yore waaye fekkee dem da jàng jàng jàng ba noppi te am boo dem ba si des fekkee yaa ngi jàng yaa ngi jàng 15 sa 30 ans yi kenn doo laaj ci li nga jàng tamit loolu tamit euh, neen la ki jàng jàng bu am xam-xam ci da ko war a utiliser ci ci wàll wàllu googu kon moo tax naa la fi ab yi nga xam ne nag moom lañ jàngal def ko muy mu nga xam moo war a aar diina ji moo war a xam kooku wërtëb doon mu baree baree bare waaye war naa xóot ca la muy jàng war na cee xóotu gépp xóot te bu su paree tamit war na su paree rek war na ko mën am fu mu ko fu mu ko fu mu ko utiliser beneen bi ci mooy école yi sëriñ si dañ mas'uliyya mooy dañ ko ki jébul yëpp dañ ko jébal naa sama àdduna ak alaxira kon taalibe bi bu mu njëkkee jébul si àdduna la njëkk wax àdduna nag ci njàng rek la mën a baax njàngum diine mbaa njàngum eh, école yi école yi kon du ko bàyyee tubaab bi kese école yi tamit dañuy jàngale àdduna waaye suñuy doom la leen jox kon sëriñ si ñoo war a ñoo war a ñu ëpp doole ci euh, ab cër ca école yi di leen def di leen fuglu te xool la fa nekk programme bi ñu yoree ñu ñu seppi lu ci lu ciy ak ak colonialisme mooy lépp loo xam ne ni jàng tubaab la da lay tax nga bëgg tubaab ak ak ak ak euh, culture ñu roppi ko lépp loo xam ne day tax rek boo paree da ngay am takwin mihani da ngay mën a am formation professionnelle mën a mën a mën a jàng mën a den spécialiste ci deret ñu bàyyi la ca loolee làkk bi nga xam ne sax ci lañ koy jàngale sax duñ ci gêné ndax dan tubaab tamit la duñ professeurs yi jàngale yëpp tubaab lañ jàng kon ñu bàyyi ne waaye nag li ñuy jàngale ñu am ci xiira ba duñ jàngale lu dul dañ ci danañ yokk diine ci ci njàng mi ñaareel ma tamit danañ euh, génne li nga xam ne ak tubaab la ndax culture mooy tubaab li ci tubaab ñu génn ko def ko ci. Euh, ñaar yooyu moo man a sadd farax bi bi nga at loolu nag ci du wax rek ñun ñii ci jamono Sëñ Saliou waxoon nañ ci ba mu defal ñu benn programme boo xam ne def nañ ko bu def programme bu xam ne. ay professeurs yi mag la ko seqal ba lépp luy li manhaj bi nga xam ne moo nekk ci ci moom ne nekk nii lépp loo xam ne da cee nekk ci wàllu culture boo xam ni day yokk bëgg tubaab ak bëgg nangam fexee daan ba génn ko ci daal nag na nga ko dugal ci njàngam mag ñi bëgg mag ñi ak xam leen yokk ko ci lépp loo xam ne xam-xam baxta la mooy mel ni ki leneen xam-xam moom ñu bàyyi ko ci mu continuer defoon nañ ko bam bam noppi ñu ne kon liikat léegi nag fu ñu ko tatbiixee rek moo moo ci des munu léegi nag pour ñu avancer ko nag ñaar yooyu rek lan ma def mooy yeesal xam ni bu sunub cër àdduna ci la bokk nga ñeneen xam ne kat liggéeyal àdduna bi pour pour ñu am ci liñ am ci at nit il faut ñu ñu ñu ñu liggéeyal àdduna suñu doom yi ñu ñu préparer leen ñu xam diine waaye ñu xam àdduna ñaareel ba tamit sunu sunu manhaj bi nga xam ne sëñ sëñ moo ñu ko bàyyiloon ñu xam ne manhaj bu mat la manqué wul dara. ndax manhaj boo xam ne daan def faw sëna day nit ki da koy tarbi da koy def ngir mu taxee faw sëna faw sëy ni al adduna ak alaxira waaye faw sëy nag day fekk nga boole adduna alaxira fekk yow manhaj bi àdduna alaxira rek rek lay jàngale bu yàggee kon doo am doo am adduna mooy wax ñu ne suñu war nañ suñu manhaj bi ñu gën a focus ñu gën a xoolaat li nga xam ne mooy njariñu teewle ci àdduna ñu def ko ci ba noppi nag bàyyi ci xel salaa nit ki lépp lu muy def tamit mu bàyyi ci ni daa a am xidma lépp lu muy def da ci isaar da ci bàyyi eh, eh, eh, loolu ci ay tomb yu xam ni moom laa dajale rek ànd ak sama mu xëy na mbooloo mu toll nii ak liggéey bu toll nii buñ la woowee nga ñàkk wuy ji yaa ngi leen di gàllankoor waaye dëgg yàlla lii di woon sa sa sama man yeen waaye nag màggal liggéey bi ak fonk seen seen jëf tax ma naa ñëw wax ci samay kàddu Lamine Touré sëñ Lamine Touré nag moom dikkee dina ko détaillé ci ni mu gën a euh, leere asalaamaaleykum. jërëjëf sëriñ Mamor ci waxtaan waam solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu jëm ci iskaaliyatu taalim al mur al fil murid aw al murid yi muy jafe-jafe yi nga xamante ne ñi ngi jànkonteeg moom ci wàllu jàng ci biir mi ngi ni ma ko waxee woon ci njëlbeen rek. sëriñ bi muy ñëw mi ngi ànd ak sëriñ Lamine Touré ànd tamit sëriñ Abo Kebe ànd tamit ak sëriñ Xalil Mbàkke ñoom ñëpp di ay boromi xam-xam di ay gëstukat di ay nit ñoo xamante ne li sëriñ bi yëg ci tomb bi rek ñoom tamit yëg-yëg boobu lañ ci am te tamit am nañ ci gis-gis am nañ ci taxawaay am nañ ci njàngat tamit teg ci kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Lamine Touré su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci no ci maanaam ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane laata ñuy jox kàddu gi sëriñ Aboo Kebe kon ñu jox kàddu gi sëriñ Lamine Touré. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mam Mor euh, yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo lool li taxoon mbokk yi jox la ko tam defe naa ne am nañ ci lu kawe seen jort. suñ mënoon a jéem a tënkat rek ci lu gàtt dañuy dugg ci commentaire yi rek jaaraat ci ne andi nga rek manhaj bi nga xam ne nii moom la Serigne Touba Xaadimu Rasuul tegoon muy manhaj bu mat li ñuy wax mukk muktamilil anasir dara manqué wu ci mu boole àdduna boole àllaaxira mu baase ko ci ñeent yi nga xam ne nii lu jag ci àdduna ñeent yooyu moo la jagal mooy al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabu almardi wal xidmatu alxaalisa ñeent yooyu lu jag ci àdduna rek moo la jagal te loolu mooy baasu manhaj boobu muy manhaj boo xam ne nii jàpp naa ne suñ ko waxtaanee dox ci ba taxawal ko ba mu taxaw àdduna yépp mën nañ cee jariñu mën naa nekk benn école boo xam ne nii ñi ñu tuddee al muriduna bi si fa ama waxuma murid yi nga xam ne ñooy waa kër Sëriñ Tuubaa rek waaye bépp murid boo xam ne ni bëgg nga yàlla ci kaw suuf man ngaa mën a ñëw adapté manhaj boobu tey mën naa nekk solution ci àdduna fii mu toll ci ay jafe-jafe muy mën xaj boo xam ne nii andi nga ko leeral nga ci yu bari bari andi nga ci itam maanaam mën xaj bi ñi ci lim jur lim jur defe naa boroom dëkk bii rek di seex Ibra Ibrahima Faati seex Ibrahima Faal sëñ Mbàkke Buso ak ñu bare baree bari ñoo xam ne nii ci mën xaj boobu lañ toppoon nga xam ne al ilmu wal amalu wal adabu wal xitma yooyu yëpp dañ ko boole woon ci manhaj boobu lañ génnee ba pare yar ci ay ay junni junni nit manhaj boobu tam àdduna dem na ba jafe-jafe yi ñëw ci àdduna ak soppat gi mel ne dafa soppiku mu laaj yeesal kon àdduna dafay laaj yeesal jamono yu nekk ndax dañuy wax ne àdduna day warangiku ab woykat a ko wax mu ne àdduna day warangiku jamono di warangiku ku toog ci luy warangiku noo mën a def warangiku kon di dëppale mbir yi ak di ko yeesal ak di ko dëppaleek fi jamono toll dafay nekk lu ama am solo loolu tam bi mu amee kon tëj diit war naa am muy yeesal ko yeesal gi tam indi nga mboolem ni ko sëñ bi waxee surriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustafa tajtahidu kon diit war na cee am ijtihaad war cee am te du principe yi du toxu benn yoon dégg naa benn tasawur boo xam ne ni nañ Sëriñ Tuubaa ko wax nee na woon bu jamono soppikoo te soppikuwul ci lu naqari seen borom na ngeen ànd ak moom soppiku bu ngeen bañee jamono jaar ci seen kaw jàll jamono jaar ci seen kaw jàll nag man ni ma ko déggee mooy jamono rek raw la nga xam ne dangay ngay bay baynal asala wal xadaat boo focusé rek boo demee rek ci asala négligé xadaasa lii xew mooy dangay ngay ndax àdduna da lay raw ndax àdduma moo baaxoo soppi ko noonu bu fekkee itam da ngaa bàyyi fee asala ñëw ci xadaasa duutoo ameti repère ndax say maam ak say say référence dañuy sànku duutoo xamati sa bopp kon aljamu baynal asala wal xadaasa dafa war a am jamono yu nekk ci mbir yi bu ko defee ñu di ko yeesal selon jamono ni muy doxe kon sëñ Mamor li nga indi am na solo lool mbokk yi am nañ ci lu kawe seen njort mu mel ne tey rek su ma bëggoon a wax ne ndax njàng mënoo koo wax te waxoo ci système éducatif système mu njàng rek ni ñuy tëraleem njàng système éducatif bu ñu ko waxee mooy dafay mel ne day nekk l'ensemble des composantes de l'éducation maanaam lii tax mbir yépp daje ngir jàng mën a am ngir yar mën a am jàng ak yar mooy tudd éducation da ngay jàngal nit ki waaye nag yar ko jàngal kook yar ko mboolem dafa am yuy groupé mu nekk yuy groupe mu nekk loogu loolu doog a mën a am ginnaaw bu nit ñi dajee boroom xam-xam yi dajee boroom xel yu rafet yi daje ñu ne waaw ñun ban yi lañ bëgg ban nit lañ bëgg ñu ne ah ñun kat bëgg nañ nit sàngam ak sàngam ak sàngam ku mel nangam ñu ne waaw ñépp dëppoo ci ñu ne nit ku mel nii lañ bëgg ñu daldi nag tëgg loo xam ne nii ñu ngi koy baase ci instruction yi basé ko ci école yi basé ko ci programme yi de primaire à l'université basé ko encore ci euh, éducation traditionnelle njàngi alxuraan yeeg yooyu yépp basé ko ci recherche ba pare nag dëppale ko ak culture suñuy culture suñuy aada suñuy cosaan ak suñuy réalité ba tëgg ci ne ah ñun nag nit ku mel nii lañ bëgg ñu doog a wéyal man ni ma koy misaalee damay mel ne rek kuy tabax am ciment am suuf am ndox boo jaxasee ba noppi machine bi móol ba nga xam ne móol bi nga bëgg plein la wala dafa am ay trou wala laneen la laneen la yaa xam ban façon brique nga bëgg machine boobu di móol nga xam ne nii boo ko boo ko nee yëkkat am móol bi nga bëgg loolu mooy système éducatif noonu lañ koy tërale te dafa war a global wërta nekk ci ab roq ñi jagoo ko ñii ñàkk ko dafa war a global ñépp yam ci bu dee ci Sénégal niñ ko globalisé noonu ñépp jot ci moo tax sengoor mais dëkk ci Joal Fadiouth mën a nekk président te moo ne dëkkul Gorée dëkkul Ndar dëkkul Saint-Louis du Diouf mais dëkk ca Njambur it looloo tax mu mën a génn nekk président te dëkkul ci quatre communes yañ daan wax Ablaye Wade mii dëkk Kébémer it noonu Macky Sall mii dëkk fële ca Fatick itam noonu kon buñ ko tëggee ba noppi ki nekk ca Bakel ak ka nekk ca Tamba ak ka ca nekk ca Dakar ka nekk ca Touba buñ génnee ñaari xale yi benn xale bi lay doon parce que benn xalaat bi lay doon loolu mooy système mooy système manhaj bii sëñ Mamor doon waxtaane buñ ko tëggoon ba teg ko ba di ko doxal ca tuuba ca Tiwaawoon ca Njaasaan di ko doxale fépp ci àdduna bi boo dajalee ñépp même nit ki lañuy am ca nañ dajaloo tëgge ko ni nga xam ne al ilmu naafi' du du dañ di doxatul al ilmu naafi' man léeg-léeg exemple dama koy jël ci daanaka li may jege rek xaadim suñ xaadim mii di filmer ñeent yi yépp mën nga ko jëlee ci kanamam al ilmu mooy xam-xam bii mu jàng ba mën a diviser ay junni junni ni di ko xool ci jamono yiñ koy def ak di ko filmer loolu ab xam-xam la te xam-xam boo gis am na prix am na prix même boo fayut sax ca njàng ma am na prix concentration am na prix xalaat am na prix wéet am na prix prix yu bari kon am na prix te ku ne xam ne ne al ilmu la xam-xam la te an nafi' la ndaxte day jariñ te ndax jariñul cig mooy yàlla walla ci jaamu yàlla lay jariñe ndax du dem di couvrir ay sabar wala muy couvrir ay ay musique li muy couvrir xam-xam lay doon wala ay jàng lay doon lépp lu jëm ci lu nit mën a jariñoo lay doon al amal mooy jëf ji mu koy jëf ndax bu ko xamoon kese te nanguwu ko jëfe bu boobaa du sotti ndax kon du jariñ mooy bayit woowu sëñ Maamoor waxoon léegi wax ne ñoom ñaar muy al ilmu wal amalu jawharaani li xayra yi daare ni yaj lu juwaan ñoom ñaar dañuy combiner à la fois kenn mënu cee dem bàyyi sa morom ba ca tege moo di al adabul mardi yi al adabul mardi yi moo ko lal moo lal li muy def lépp moo ko lal ndax coow amu ca xëccoo amu ca jikko ju rafet rek lañ ci def lañ ci gis du début à la fin la ca tege mooy alxidmatul xaalisa ndax kenn fayu ko da koy def ngir yàlla xidma mooy looy def ngir jëmmi yàlla te séentuwoo ci ak pay yàlla rek moo tax nga di ko def nga xam ne kon jëmmi lii ñuy jàkkaar lool rek ñett ñe principe bi ñëw na waaye loolu ci individuel dañ ko war a yaatal muy mën hëj boo xam ne nii noonu la ñuy tëgge nit ñi nit ñépp mel noonu mën hëj mënta ñàkk mën hëj itam bu amee ba noppi ci yooyu yépp daje ni ma ko misaale woon ci machine bii mool dafa war a laaj encadrement ndax boo moolee ba noppi bu tooyee te wowagul ba nga roose ko ba mu wow bul wóolu mool yi mën naa toj jamono yeneen ndax nit ma ñi jaar moo xale dafa am fooy toll danga koy encadrer teete ko maanaam ba mu àgg fi nga xam ne duutu yàqu nga doog koo bàyyi mooy li sëñ bi wax naan tariqatul adabi rahmatu saghir man rahmatu saghir foofu laa koy gën di xoole du yërëm ak watak diwak euh, sangak yooyu yëpp cala bokk waaye man fi ma koy gën a xoole mooy jox ko xam-xam ba teete ko ba mu noppee yàqu nga bàyyi ko duutu yàqu ñun ñii ñëpp sëñ maamoor mi ñoom ñëpp sëñ Murtala sëñ Abo nekk nañ ci ay réew yu bon waaye yàquwuñ au contraire dañooy dañ doon nekk di defar loolu te fekk ñañ jaaroon ci seeni loxo ñoom ñoo ñu def noonu bu ñu ko defutoon dañuy dañuy dem dañuy yàqu dañuy yóbbaale waaye au lieu que ñuy yóbbaale ñun ñoo yóbbaale waaye manhaj boobu nga xam ne noonu la ñuy tëgge euh, manhaj ndax suñ manhaj bii ñuy jànge Sénégal tëggee nañ ko noonu ndax mel na ne manhaj bii sëñ Touba tëgg jortuma ko manhaj bi biñ koy tëgg xalaatu sëñ Touba nekku ci laajuñu ko xalaat biñ ko tëgg biñ koy tëgg biñ ko tëggee ba noppi laajuñu ci xalaatu malik si Sy laajuñu ci xalaatu Cheikh Omar Foutiyou Tall laajuñu ci xalaatu Baye Niass laajuñu ci benn xalaatu diine xalaat yi fa nekk weesuwul ay xalaat ay nit ay Descartes ak ñoom seen yi nag de Gaulle ak Victor Hugo xeet yi xalaat yooyu lañ seeni xalaat a ci nekk waaye suñ xalaati nit yi dëkk nekku ci du ab sëriñ du keneen ku dut ab sëriñ te moom bu dut ab sëriñ ay ceddo sax yu amoon i xel waroon nañ leen woo consulter leen waaye dañ ñoo indil rek nañu waaw mën xëj baa ngi nii jàng leen ko te dee leen ko jàngee ci suñuy école te di ko jàngee ci suñuy téere tey utiliser son langue loolu la wax te it moo fi nekk moom lañuy def ba léegi gisuñu mu dañ mu ngi fi ba léegi loolu nag bu amee liy am mooy nit ki bu jàngee ci loolu day daal di duutu xam boppam duutu naw boppam bu nit ki bu umpulee boppam rek tàmbulee tuutal boppam ndax daa xamul boppam moo tax la muy rëyal ak la muy euh, kiiyal mooy xalaati ña muy jàng te ñoom ñoo tëgg su fekkoon sax dañ lay jàngal ay mathématiques science ak yeneen yoo xam ne nii ay science la kenn du ci am problème waaye dañ lay jàngal seen culture seeni aada seeni cosaan seeni nit seeni boroomi xam-xam bu ko defee yow say aada ak say cosaan sa culture ak say boroomi xam-xam yow kenn du la ko jàngal doo ko xam loola war naa tax rek manhaj bii sëñ Maam Mor doon waxtaane ñu delloosiwaat ko tëj diit ko def ca la ca war lépp adopté waat ko imposé ko même bari na fi ay écoles yoo xam ne dañuy imposé dañuy ñëw rek imposé wu te war naa mën a yomb léegi nag ma ñëw ci conséquences yi nga xam ne nii moom eh, système éducatif bii ñu ñu tegal nii tem wuuteeg bii ñu doon waxtaane lool yan conséquence yan limite la am yan limite la am limite ba ci jiitu mooy ñun mooy langue bi ñu koy utiliser langue bi ñu koy jànge mooy français parce que wolof du langue wolof yi rek wolof langue Sénégal gépp la séeréer beeg joolaa beeg tukkuleer beeg bambara beeg yépp ñoo moom wolof wolof du du c'est pas une langue d'un groupe ethnique kenn moomu ko ñépp ko bokk moo tax ñépp koy wax te lu mat wala lu ko ëpp muy téeméeri at langue français mi ngi fi ñu di ko jàng te nee nañ soixante soixante-quinze pour cent de la population sénégalaise dégguñu français kon mu mel ne 30 pour cent yi ñoo dégg français te 30 pour cent yi nee nañ ñi ko ci dégg dëgg dëgg sax mooy 10 pour cent yi. ñeneen ñi ci des mooy sama classe gi taqale nga xam ne danañ xam lii duñ boo boo waxee bu baree sax duñ ko wax waaye 10 pour cent ñoo ko maîtriser léegi nag réew moo xam ne nii 80 pour cent yi dégguñu làng wa ñuy jàngee te làng wa am fa lu mat téeméeri at nañ seet rek ba xam xel nangu na loolu ci continuer langue boobu di ci jàng limite yi mu am ba ci jëkk mooy dafa am lu ñuy wax apprendre à liir ak liir pour apprendre. tey jii su ma suñ ma doon jàngal wolof may def lire à apprendre à lire nga xam ne damay jàng ngir mën a liir wolof su ma koy jàng mën naa am ñaari at mu jëlal ma ko ngir ma mën a liir wolof ba nga xam ne nii damay liir pour apprendre damay léegi liir pour jàng waaye nag su fekkoon beneen langue jàmbur laa jël di ko ci jàng dina ma jëlal ñeenti at. danaa ko duble ba tegaat ci menn at wala ñaari at naa ko doubler benn yoon wala ñaari yoon pour doog a mën a liir ba dem nag di cee mën a jàng ab xam-xam di xam loolu benn gàllankoor la ñaareel ba ca des nga xam ne mooy blocage la mooy say waajur boo dikkee ci kër gi duñ la mën a dimbale ci say devoir duñ ko man parce que li ngay jàng lañ xamut nit kii ki faqidu shay'in la yu'tihi ku xamul dara mën mënoo ko mënoo ko jàng day mujj sax xale bi danga koy far daw ndax dangay dem ba ba mu raw la nga war koo gàgganti mënatoo ko nga koy dàq far ndax mën na laa jural sax kersa wala bu la juralul loolu mu jural la beneen dépense supplémentaire da ngay jëli nit mu toog ci kër gi di ko refuser di ko refuser ay leçons bu gàggee mu gàgganti ko kon loolu benn limite la ci làng bi nga xam ne nii moom lañ koy jàngee. am na beneen limite muy wax gi yow boo xam ne nii doo ko wax ak sa ndey doo ko wax ak sa baay doo ko wax ak say xarit doo ko wax ak say dëkkandoo ca école ba nga koy waxee ak say maître boo ca génnee fàtte nga ko kooku pour nga mën a dem ba maîtriser ko ba ciy jàng ay concept très élevé et rigoureux day jafe donc loolu tam benn blocage la beneen blocage bi ci tege te lii may wax nii lenn lu ma ci wax ku nekk ci yéen mën na cee dolli fukkam damay dégager rek ay piste de réflexion waaye ku nekk mën na cee dolli lu ko neex ndax lu lu lu ñuy gis la loo xam ne bisu set nga koy gis day jurali nit tam complexe waaw day jural nit complexe ñaare boo dëkkee ci àll ba yàlla def nga góorgóorlu ba am bag da nga yaakaar ne yow mucc nga ci mbay ay sàmm ak ay soli caayaak dem ca àll baak euh, yooyu yëpp mucc nga ci léegi li ngay bëgg mooy génn foofu dem ca ndakaaru wala faneen wuti liggéey boo xam ne ni xaj na bureau ngay yor wala karawaat di teg sa xel ci lool te nit li muy teg xelam dafa am solo ci dundam li muy teg xelam di ko yóotu dafa am solo ci dundam yàlla ni mu bind doomu aadama lépp lu mu bëgg rek bëgg gi da koy xañ mu gis li ko jege li ko jege li ko jege maanaam boo boo boo léeg-léeg booy wër dara wër gu metti sax dangay xool fu sori fekk mi ngi ci yow moo tax toujours yu mel noonu yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne ni ay négatif dafa am ay problème tam économique et social loolu nag booba ba léegi ñaar ñi nga xam ne ni ñoo seq Sénégal ba léegi euh, kenn waxu ci dara dañ ko bàyyi noonu rek di ko xool muy système bi di ko bàyyi rek di ko xool te pourtant mën hëj bii sëñ Maam Mor waxtaane muy lu am solo fi ñu toll pression bi ci war bu amoon ñu imposer leen ko bu bu amoon rek waaye amut léegi nag lu tax amut loolu benn point d'interrogation la boo xam ne nii dañ koy laaj rek waaye lu tax amut te mën naa am man jort naa ne mën naa am nguur gi waxuñu dara nit yi diine yi waxuñu dara te defe naa nguur nit yi diine yi ñoom ñoo ëpp solo ëpp doole nguur gi ndax nguur gi nit yi diine yi seen sëriñ boo demoon ca camp ba mboole militaire ya fa nekk buñ dul tiijaan di murit wala xaadir wala nangam ñëpp nit yi diine yi seen seen sëriñ kon mën naa ne Sénégal yëpp nit yi diine la kon nit yi diine yi murit murit yeeg tiijaan yeeg laayeen yeeg euh, waa cenebaag waa waa waa kawlaxak Kaolack ñëpp buñ booloo woon du jor sax mbooloo mi mais xulafaa rek def pression léegi ñu saa ñu changé lépp parce que nguur ñemewul nit waaye yow doole nga am ba noppi jàpp ne amoo doole jàppe ne amoo doole mooy tax doo ñemee attaque te nit rek moo mën a soppi dara inna allaha la yughayyiru maa bi xaw qawmin hatta yughayyiru maa bi anfusihim li tax changé wul léegi ba léegi nii mooy yàlla da cee maandu rek yàlla nee na yéenay nit yéen a war a soppi moom du yónni malaayika ñuy soppi il faut ñu xam ne ñoo war a soppi ñu xam ne itam mën nañoo sopp ñu gëm ne itam mën nañoo soppi ñu soppi loolu dong la bi ci tegee itam moo di loolu nga xam ne colonisation moo ko indi pour dëggal gën a dëggal sax mën xaj euh, pour dëggal mën xaj tarbaw yi bii sëñ Maamoor doon waxtaane léegi mooy ne ñoom Euh, tubaab yi euh, dañoo coloniser Sénégal waaye nit yi tubaab yi nga xam ne ni ñoo jiite Sénégal ñi nga xam ne ni ñoom la tubaab yi formé jàngal leen ci seeni école ci seeni téere ci seen làng ci seeni école ñoom ba léegi ñu ngi ci beneen façon colonisation waaye nañ xool sëriñ si si nga xam ne nii nag moom la manhaj bi génne woon manhaj bu yaatu la boo xam ne nii euh, lu mel noonu rek lan mag ñi fi nekkoon Sénégal ak fudul Sénégal ndax Sénégal léegi lañ ko daggat nii waaye ba Mali ba Mali ci Sénégal la woon tubaab yi ñoo daggat euh, réew yi rek waaye benn réew la woon ñooñu dañoo jot seen bopp ci indépendance su naar yi indépendance diine am indépendance ci diine bàyyiwuñ benn. Euh, benn daara wala benn naar di leen coloniser dañoo xam ne diine ji yàllaa koy wàcce ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ne war nañ ko jàng ñu jóg def seen fulla def seen fayda def effort yañ mën yépp jàng diine ba kenn gënatu leen a dégg diine ba sax ñu gën a diine dégg diine ñépp ñu imposé wu naar yi daw waaye naar yi suñ bàyyi woon xaw a yolom dañ tubaab yi ñooy coloniser naar yi ñëw coloniser diine ji ne ñun ñoo leen jox diine waaye loolu amul parce que mag ñi fi nekkoon ñoom dañoo dañoo adopté dañoo adopté système bii système bii lañu adopté xam ne diine ji ñoo ko kenn moomu ko wa ma arsalnaaka illaa kaafatan dañoo xam ne kenn moomu ko ñu jóg jàng diine ji gën koo xam ñëpp boo demoon Tombouctou ci jamono yooyu ay ay jamono yu yàgg Tombouctou naar yi dañ daan jóg di ñëw di jàng ci Tombouctou Tunisie ak Maroc dañ daan ñëw ci Tombouctou di fa jàng pir gi université bu mag la woon Tombouctou ci université bu bu gën a mag ci àdduna bi ci jamono yooyu ci la bokkoon te en même temps ci li liñ doon wax léegi mooy Mansa Musa moo nekk ki gën a ëpp alal ci àdduna ba àdduna sosoo ba léegi ki ci ki ci ëpp alal ba léegi nga xam ne ba jamonoy tey jii kenn xaymaagul alal ju ni toll mooy Mansa Musa te Mali la nekkoon boole kook université bi gën a rëy nekk fa kon ñun tubaab yi sax bu ñuy bind yenn histoire yi reeda jàpp bu ñu naan Sénégal euh, Afrique amuñu woon xam-xam amuñu woon civilisation amuñu naan reeda lay jàpp foo xam ne nii fu ne lañ daan jóge di fa jàng si ba pare ba jamonoy tey jii ak li muy moderne bari ay xam ay alal yoo xam ne nii sax du ay alal ay virtuel la rek alal maa am lii maa am lii te doo xam noo ko amee virtuellement ngay am alal ji mais boobu Mansa Musa moo ëppoon alal richest man in history lañ ko tuddee the richest man in history mooy ki gën a ci histoire ki ëpp alal ci masa ëpp alal ba léegi te booba xam-xam itam fa la fekkoon baax kon xam-xam mësta tardé ci Sénégal léegi mën nañ jël exemple ci euh, euh, Maam Thierno Birahim génnee ci manhaj bi la génne waa léegi nañ xool moom ndax état mas naa investir ci moom benn dërëm pour mu jàng ah ndax état mas naa investir ci moom benn dërëm pour ñu yar ko ndax état mas naa investir ci moom ci dara déedéet kenn mas ta investir ci moom dara te gis nga ñeent yi yépp la boole woon al ilmu naafi al amalu saalih al adabul mardi wal xidmatu xaalisa ba pare boole ko contribue bu baax ci développement réew mi Daaru Musi gis nga ni toll ak lu yu baree bari ci yoo xam ne nii ay tool ak ay yim daan récolter te yépp da koy joxe li wacci laay temps la te état mësta investir ci moom benn dërëm léegi nga gis Euh, maîtrisards yi fi jaaroon ci ay boobu euh, année les vers les années quatre-vingt loolu sax injustice la parce que yow jàng ba am maîtrise yaakaar ne dañ laa war a wutal liggéey jox la xaalis nga liggéey te fekk ne yow bi ngay jàng suñ xaalis lañ lañ lañ la fayale ba nga jàng ba am maîtrise nga taxaw ne ñun mënuñoo liggéey mooy li ma doon wax léegi naan complexe la lay jël parce que au ñu dem jaayi wala ñu modumo ji wala ñu dem faneen dañuy taxaw karawaatu naan euh, am nañ maîtrise soo maîtrise boo ko amee du jàggee ni dañoo war a jëlaat ci alal yi jox la ko te teewul defoon nañ ko dañ koo defoon mais ñëpp a perte ñëpp a perte doo ci mosoo goo ci gis kenn ko ci parce que tàmmuñu liggéey xamuñu liggéey parce que mën hëj bañ leen jox la bu doon mën hëj bi ñu ñu arrivé su fekkoon mën hëj bii ñu doon waxtaanee moo nekkoon mën hëj bi ñu leen formé ñoom ñu arrivé damay jox exemple bu ma gën a jege toujours man su may joxee exemple duma ma sori sëñ Maam Mor a ngi ñàkkul ci moom benn dërëm pour jàngal ko xel koom nekkoon jóge dem jóge njaareem ñëw xel koom investir yu ci moom dara te fi ñu toll nii maîtrisards yi may wax nii am na maîtrisards yoo xam ne nii moo leen employé ñu nekk ay ingénieur mu jël leen ñi am bac plus nekk ay secrétaire am loolu mën hëj bi moo ko def ci moom bu fekkoon ne moom daa demoon ca mën hëj bale boo wutut lii mën na ko échapper sax moo tax mën manhaj bi lu am solo la fi may xaj na dañ ah bon ma continuer nii boo jëloon maam Thierno Birahim damay jël exemple bu jege rek teg ko nii mu toog sol mbaxanaa turi cara sol mbubb sol daal yor kurus nga jël sengoor mu teg nii ñoom ñaar ñëpp ay senegale lañ kii faajul la rek ci Daaru Musti mu sol torpedro sol veste karawaat sol tubayam sol dàllam économiquement boo xoolee da gis ne maam Thierno léppam ci réew mi la mbaxana mi ci réew mi la jóge mbub mi ci réew mi la jóge kurus gi fi lañ ko nase dàll yi fi lañ ko ràbbe wëñ yi ko ñaw fi la jóge boo xoolee Senghor dangay gis ne kii lim sol lépp France la jóge mbaxana mi defarewuñ ko fi costume bi jógewu fi cravate bi jógewu fi dàll yi jógewu fi dara jógewu fi boo xoolee rek da ngay daal di xam ne kan moo ci gën a bëgg réew mi kan moo ci war a gën a mën a tax yore réew mi su fekkee ne tey Senghor mi nga jël dem vacances moom day daal di dem France wala mu dem Londres wala mu dem États wala mu dem faneen maam Thierno Birahim fu muy dem ca tool ya lay dem tool yee wala tool yee wala tool yee lépp ci réew mi la waaye pourtant da nga naan ci xam nga Sénégal bu dara yàggee am ba yàgg am ba yàgg am nga yaakaar ne looloo normal ak soppi ku mais fi mu ku jàngul tubaab doo mën a yor réew mi loolu moom war nañ koo fexuma nu muy amee nag waaye war nañ koo génne ci bopp nit waaw ndax ñooñu ñoo fi réussir ñoo fi def luñ mën a xam boo leen joxee lum tuuti tuuti ñu réussir lu tuuti la ñuy tàmbalee réussir te économie du dara lu dul tàmbalee fii di ko yokk rek muy dem ba pare di ci jariñ nit ñi loolu dong mooy kon loolu dañuy gis ne lii ñu doon waxtaane Serigne Touba moom léppam éducation la léppam léppam éducation mooy euh, mooy euh, xam nga li muy wax naan inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa nga xam ne man ci éducation lay xeexe inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa tuqa googu fi mu toll mooy rek al ilmu wal adab ñoo yam rek xam nga France day français day wax science sans conscience nekk que ruine de lam science ak conscience conscience boobu mooy liy tege ci xam-xam bi rek mooy xam-xam ci beneen misaal bu gën a bu gën a kii mooy iqra ak bismi rabbika iqra mooy am njàng rek mën naa bañ a ànd ak dara nag lu baax ak yooyu waaye ab xam-xam la waaye bismi rabbika mooy an naafi'a gi mooy indi naafi'a gi kon sëñ bi li muy teg ci euh, ilmu toujours mooy ragal yàlla gi mooy moo moo mooy li nga xam ne mooy war a ànd ak ilmu moo tax ilmu di am njariñ al ilmu wal amal al ilmu wal amal al ilmu wa tuqaa al ilmu wal yooyu yépp même chose la léegi sëñ bi al ini ujahiru bi tuqaa la wax nga xam ne moom ci éducation mën naa ko gàttale noonu rek pour ñu xam parce que la ñuy wax euh, ci éducation lay xeexe bi mu demee ba ci ñuy rawante sax maanaam di ndamonte ci ay askan ak ay laneen ak laneen moom mi ngi ko waxee ba léegi ci éducation waaw waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi nga éducation dañu waat bil ilmi wa diini bi nga xamee tam taar taar rek bu mën a doon nee na seen taar ci éducation la ba léegi mooy jamaalukum ilmun wa sa'yun wa adab gis nga adab bi toujours day ñëwaat léeg-léeg mu ne sa'yu léeg-léeg mu a amal léeg-léeg mu a tuqaa yooyu yëpp ci ñaar yooyu mooy système bi kon ci gàttal rek day mel ni ci système bii rek la bëgg a wax ne man ci laay xeexe ci ci nit ci la war a ndamoo man mooy sama lii mooy sama laar ci laay defe lépp lépp ci la ko defee ci la gañee itam kon euh, noonu la xam naa waxtu yi su fekkee li ci des bariwut damay bañ di continuer kon maa ngi euh, yamandi fii di bàyyi sëriñ aboo Kébé bu ñëwee gën a xóotal ci wa ci xam naa ne moom mooy gën a pertinent man moom damay kii rek falaxe rek euh, di leen jéglu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf am solo bi nga xamante ne def nga ko ci li sëñ Mamour doon waxtaane ni ma ko waxee woon rek ci njalbeen tey dafa mel ne plateau la boo xamante ne ay borom yi xam-xam ñoo ko seq. di jàngat benn tomb kenn ku nekk wër ci indi sa xalaat ak say gis-gis kon li ñu def rek moom mooy dañ jox kàddu gi sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moussa Hafsa su ko defee tamit moom moo indi ab taxaw seetloom ci tomb bi nga xamante ne moom la ñu waxtaanee tey. jërëjëf euh, sëriñ Kara Diop jërëjëf mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu kilifa nekk ci jataay bi di rafetlu waxtaan wi nga xam ne mbokk mi def na ko suñ Mamor. ak commentaire bi nga xam ne sës na ci bàyyi ci sëriñ Lamine Touré lu am solo la waaye jar na itam ñu delluwaat ci manhaj tërbiya boobu ñuy wax ca fa jógee nga xam ne fa koo ko fa sosoo ñu di ci roy di ko di ko di ko di nga xam ne bu ñuy wax ñun tërbiya ci senegal yarub sëriñ bi moom moom moom lañ bëgg a wax ñu dellu ca ba xam nu meloon ak fi mu jaar ba agsi fii lu ko gàllankoor ni ko sëñ bi traité ci biir wax ji waaye man ragal naa ne toujours mbir bu demee ba mel ne luy far te nañ ko binde woon leer naññi da dangay dangay dangay da wal rek poussière bi dañ mu mu mu leeraat ka naqs fil xajar sëriñ bi am njàngaleem noonu la mel dafa leer daf ko teg ci foo xam ne làmbutuwu ko ndax groupe bi nga xam ne moo ko njëkk a topp mbooleem li ñuy wax muy teraangay àdduna euh, ñëpp ci ñoom lañ ko daan jigante muy sëriñ Mbàkke Bousso sëñ boroom daarul moxtu yi sëñ daaru Assane Ndiaye sëñ sàmma Diop noonu ko sëñ Bay Jaxate limee tudd leen sëriñ bi leen ak mbooleem ñi njëkkoon a ngooy ci moom xasal duñu maasum kenn ñoo gën ku nekk ñoom ndax def leen a yar ci ni ko sëriñ Mamor waxee jàngal leen bañ xam seen diini mu toqi leen ci ñu gëm ne àdduna ñoo ko war a yoral seen bopp kenn waru leen a dimbale yar boobu nag ba léegi mi ngi fi ndax na ko sëñ bi jàngale woon jugu xaj na déggin wi ak jëfin wa mooy indi coppiku googu coppiku nag bu amee résultat yi dana am du amati kon li ñu war a def mooy xoolaat loole jàngataat ko ba nuñ koy delloowaate ca noonu mu meloon ca ca mën boobu ragal naa ne na ko sëriñ bi jàngalee woon te mooy mu gëm ni ki ngay defar ki ngay yar dangay ngay ak moom loolu su dee am résultat di am dafa am ku ñëwoon ci moom ne ko dama bëgg nga defar ma sëñ bi ne ko defar de taqoo la laaj te amatuma jot gi muy dem mu ne ko dangay demee mu taxaw mu ne ko Balla Faali Jeng de defar naa ko demal mu defar la loolu kon mel na ni taqoo googu su ñu demee ba bëgg a def ay daara di tërbiya ay nit ñu ñuy génn te duñ taqoo ak ñoom ba noppi nag mu ñu bëgg ñu mel ni ñu ña ña jamono seen ña doon génn loolu dana yomb da du du du yomb moo tax kon il faut système boobu ñu xoolaat la ca manqué te nga xam ne ñi sëñ bi doon yarloo jamono boobu nañu ko doon defee ñu delluwaat ci noonu teraanga yi àdduna ji ma wax léegi sëriñ bi ku mu defar ba noppi foo dem say mbokk yow yow dañ lay ñee waaye doo ñeewaate yaa xayra haadin itam njub gi moo koy jiitu seexal gi ñuy wax léegi seex ak nangam nangam seex njub moo koy jiitu yaa xayra yu sayux dafa jubal ba doog ba noppi doog laa seexal zitta hudaaya xutta hadaaya waaw njub gi mooy ñëw loolu ci boppam teraanga jooju doog a ñëw moo tax kon day mel ni teraanga jooju sax dafa fekk si loolu waaye e, jubluwaay bi dëgg-dëgg ci ci defarug sëñ bi mooy njub googu noonu mooy njub googu nga xam ne moom moom moom mooy texeel nit ki àdduna di ko texeel alaxira loolu ñu wax ne Cheikh Ibrahima Fall daf ko daan wax ne ndeke seex ci la bokk moom seen tuwu ko bi muy signé accord ak sëñ bi sëñ bi def ko ne mbaar mu lay keral sax bul jàpp ne warlool naa la ko fi waxuma laa nag ay soxnaa ki doom waaye dëgg googu ñu ànd moom ak pësteef ba ba mu defar leen ba noppi ca la teraangay àdduna yooyee ñëw fekk si leen ca loola mu mel ni nag ni ko sëñ bi jàngate léegi dem nañ ba euh, barina loo xam ne ci yooyee dafa manqué maanaam nañ ko daan gisee giseetuñ ko tudd na maanaam école yi maanaam ñu di ko boole ci njàngale mi waaye man foofu dama fi xaw a am tuuti jiyoo ak moom ndax murid yi ñaari façon lañ murid bi ñëw jébbalu ci yow ngir nga tërbiye ko ak murid bi nga xam ne dafay siyaare di dem di ñëw ak a dem ki nga xam ne dafa ñëw engagé wu pour nga yaru ko yarub yarub yarub tarbiya kooku ginnaaw fa mu jógee dafa bàyyi ay école wala sax xañ na seen seen famille yëpp jàng nañ loola moom ñu tànn ñoom lii nga xam ne moom lañ tànn bëgg ko yaakaar naa nit duñ mën a ñëwaat nga di leen jël di leen delloowaat ca loolee nga xam ne maanaam maanaam ñoom mënal nañ ko seen bopp ba noppi bàyyi ko am luñ xemmeem ci yow bëgg ko loola doo mën duñ mën a ñëwaat nga di leen jàngal loolu. yaakaar naa am déet waaw njàngum tarbiya tarbiya mënul ànd ak daara école loolu moom yaakaar naa dina bari ñoo xam ne dinañ ci ànd ak man ci loolu maanaam ndax li nga xam ne mooy mooy mooy mooy euh, tarbiya euh, bu doon ki nga xam ne loolu ngay def def ko mënaloon boppam ba noppi bàyyi ko ñëw am leneen lu bëgg ci yow yaakaar naa loolu daal la ñu war a fexe ba amal ko ci murit bi anam goo xam ne nag <clears throat> dana dëppoo ak euh, teraanga yi àddinaam bu génnee loolu nag bu njëkk ku sëriñ bi masaana yar ba wàcce la dangay ngay dem sanc daara di nga borom daaral moxti borom gaawaan boroom saam dëkk yooyu ñu doon sanc dara taxuloon ñu di ko sanc lu dul liggéey ngir am daan seen doole maanaam am teraanga yi àdduna te loolu yit booba amoon nañ ko dem nañ nag ba léegi xaj na mbay moomee ndax mën naa indeeti loolu walla déet loolu problème la euh, bu ko defee euh, mu mel nii nag kon suñuy xool luñ ko solutionné daal yaakaar naa am danañ xool feneen fuñ dellu fudul lii nga xam ne mooy jàngikaayu français yi ndax bu ñu xoolee école français yi ñi fiy génne basale yi ak maîtrisards yi yaakaar naa li am ci chômage bi ci daaray majalis yi ak daaray alxuraan yi foofooy ëpp waaw ñoom li ñuy produir produire ci ay chômeurs kenn xamul lu mu toll kon day mel ni mbir mi daal dafa nekkut ci euh, système mu kii bi waaye dafa nekk ci leneen loo xam ne loola lu mat a jàngat la euh, sëñ Lamine misaal na ko ci sëñ Mamor mi léegi moom mi ngi jóge ci daara waaye fi ne boo demee Dakar mi ngi fi employé ñoo xam ne ay ay bachelier lañ ay ay ñu jàng ñoo xam ne euh, la yor ci ay diplôme ngir xam lu mu toll waaye dañuy wax tawfeex daal tawfeex daal day mel ni moom euh, dafa nekk ci loxob yàlla rek su ko defee mu mel ni suñu xoolee écoles yi nga xam ne mooy yi fi nekk ak daare alxuraan lu mu ci mën a doon li ñuy kuy jug di jàngi suñ saal yi daf ko masana wax benn ku ko doon tàggu ne dafay jàng yi ci réew yu naar yi mu ne ko bu fekkee da ngay jàng àdduna da ngay dem ci réew yu tubaab yi su fekkee dina ngay jàng nag jërul dem ci naar yi fii li fi nekk ji ne doy na sëkk mu mel ne kon àdduna bu ñu koy jàng euh, école yi bu ñu ci dugg pour teraange àdduna moo tax waaye nañu xool léegi ñi nga xam ne ñoo fi ëpp xaalis ci réew mi ndax école leen génn ñi wax ay milliardaires ndax ci école lañ génn ñi ci ëpp am na si ñoo xam ne ci daara lañ génn am si ñoo xam ne itam ci daara école lañ jaar waaye école noppiwul ci ñoom nga xam ne la leen la leen jox lañ yor du du xam-xamu système bi sëñ Lamine doon dénoncé léegi mu mel ni itam kon day mel ni teraanga daal ci loxo bi yàlla la nekk moom moom teraanga mooy sàkk boroomi teraanga mooy indi boroomi teraanga kon li ñu war nun ci euh, jiil bi mooy génération yi nag gone yi ndaw ñi ñu fexe ba li yàlla bëgg ñu yar leen ci teg leen ci saratul mustaqim jubale leen ak yàlla su ko defee nag li nga xam ne mooy teraanga yi àdduna bu ñu leen yaree ubbi leen bunt yi won leen yor yar leen ci jom ak yor seen bopp loola su boobaa ma tawfiqi illa billah sëriñ bi ñaan ne ku ñëw ci man farsuq hudan aw mala ku ñëw ku ñëw ñëw ci man na ko may ak njub walla alal kon lu ci mën a doon yaakaar naa trésor la boo xam ne euh, lu matan wuti la mu mel ni suñu demoon ba xam ne euh, ndax sëñ bi li mu wax lu am solo la maanaam ci wàllu système éducatif bi maanaam ñu bokk ñu bokk nu ñuy jàngee lu am solo la bokk bokk maanaam aw njàngin bokk aw njàngin nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk nuñ jàngee <clears throat> xam nga da nga gis ñu ñu ñu ñu bokk benn famille te bu ñu toogee duñu mën a waxtaan kii jàngi nii kii jàngi nii kii jàngi nii kon day mel ne jotoon na itam ñu am système boo xam ne dafay boole lépp muy benn nga xam ne te su boobaa lii ñu soxla muy mokkal alxuraan gi nga xam ne moom lañ fekkoon sëñ bi di ko yare ak jàng xam-xam loola ànd ak lii nga xam ne bu ñu demee ba gis ne mënul ñàkk ci àdduna te mooy njàngum àdduna mi itam yaakaar naa loolu mën nañoo sos suñu jàng suñu daaray bopp yoo xam ne loolee dana ci am suñu daaray bopp yoo xam ne danañu mokkal alxuraan am xam-xam maanaam njàngum àdduna moomu duñu ci raw loolu lu mën a nekk la sëñ bi àndoon naa ko ak moom ak yeneen kilifa yu bari ci jamono yu Serigne Saliou ñu waxtaan ak moom ne ko daal dañoo gis ne njàngum tubaab mi léegi ñu bare bari dañuy jóge ci Touba di ko di ko di ko di ko jàngi ay Mbàkke ak ay yenn dëkk yu wër Touba ñu bëggoon nag gàttandu ko ginnaaw xam ne ñu yàgg yàgg ay école dana fi mas dukki ñu gàttandu ko ba li nga xam ne moom lañ fiy jàng doon loo xam ne li ci manque ci diine ñu def ko ci te li nga xam ne moo ci nekk te dëppwul ak diine ñu dindi ko loolu bi ñu ko waxee daf ne loolu kenn waru leen ci jiitu daal di ci soññee lool loole itam liggéey nañ ko lu tollook ñaari at yoo xam ne inspecteurs yi nekk ci réew mi yépp ak jàngalekat yu mag yépp dañ leen a dajale woon di def ay réunion ba def mu xarar boo xam ne li aju ci njàngum majalis mi liggéey nañ ko li aju ci njàngum école yi franco franco arabe yi euh, liggéey nañ ko li aju ci daara alxuraan yi ñu liggéey ko lépp ba mu def ab document ñu jox ko ko ci ak mu jëm nga xam ne fekkewu ko lu bari euh, wàcc liggéey ginnaaw bi jox nañ ko alaaji baara ak yeneen kilifa yi mu mel ne loolu kon xaj na lu ñuy wax la waaye lu ñu liggéey ba noppi la mu ngi fi nañu koy jëfandikoo xaj na moo fi moo moo moo mooy mooy mooy mooy li mat a waxtaane waaye yu bare bari ci yooyu def nañ ci ay liggéey yoo xam ne defar nañ ko ba mu àgg mi ngi fi tege mu mel ni itam am na façon loo xam ne sëñ bi tudd na ko léegi mooy système éducatif bi ni mu bindoo xam nga ñun lu ci ëpp suñu yëf dañ ko jéggaani xam nga système éducatif bi ni ñuy jàng nga xam ne primaire juróom-benn at nga koy jàng loolu lu bari la. lu bari la loo xam ne fi ne nii manees na cee def noo xam ne mën nga am certificat te du du du àgg foofu mën ngaa am brevet te doo jàngaat yooyu loolu ni ñuy jàng dafa gudd il faut loolu itam ñu waxtaanaat ci. man gis naa koo xam ne fi ne nii ku mokkal alxuraan boo ñëwee bu la jàngalee at nga am certificat bu la jàngalee beneen at nga am brevet te loolu doonul loo xam ne da koy théorie di ko mais daf ko daf ko pratiquer am na ñoo xam ne jàngal na leen fa ba ñu am loolu te te ñu teg kon yooyu bu ko dajale woon mën nañ cee génne loo xam ne lii nga xam ne mooy li nga xam ne mënta ñàkkati mooy mokkal alxuraan gii nga xam ne dañ koy def farata ci noonu ak am xam-xam gi xam-xamu diine mën ne ànd ak loolu loolu mën nañoo créer système boo xam ne noonu yi lay doxee te yaakaar naa loolu bu ñu demoon ba def ko ba muy dox ku xuma la Touba Darou Moukhty waaye Sénégal gi yëpp mën nañu ñëw dugg fi jiggaan si kon daal yaakaar naa ci gàttal yooyu mooy yi ma seetlu ci waxtaanu sëriñ Mamour yi wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Khalil ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xam ne moom nga def ci tom bi nga xamante ne moom lañ ñu seq di ko waxtaanee xam naa ne ngir ñëkkante waxtu rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Abo Kebe su ko defee tamit moom tamit mu indi ab taxaw seetlu euh, bu fekkente ne xaj na fi am na fi ay laaj yoo xamante ne am na mbokk yu sàkku ñu leer leen ko su defee incha allah bu fekkente ne xaj na ci waxtu rek su ko defee ñëw ci laaj yi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di ziar baax a baax di rafet lu baax a baax kàdd yi borom xam-xam yi fi jiitu. yaakaar naa ne luñ ci yokk moom amatut ndax euh, ñoom ñëpp leeral nañ ne sëñ bi moom tegal nañu lu fi gën tegal nañu manhaj boo xamee ne lépp lu ñuy jëriñ àdduna ak alaaxira mi ngi ci al ilmu wal amalu jawharani li xayri daarin yajlubani euh, ñoom ñëpp booy xool ci wax ji da ci dégg ne wane nañ ne mën euh, manhaj wala système bi ñu sëñ baa indil def na résultat moom résultat boo xamee ne ñim génne wàll gu ne ñoo ca ñoo ca raw bu dee ci àdduna ñoo ci man bu dee ci mbirum diine ñoo ci man ndax daara ju génnee eh, sëñ Mbàkke Buso muy xibrul umma yaakaar naa ne kooku duñ ne ci xam-xam moom boo demoon ba xum boo demoon ba najaf boo demoon foo man di dem azharu sharif ku raw suñu bàkk bu sa mënoo ko kon kooku réussir bu dee ci mbirum axlaaq noonu ngay gisee ñim defar doon ay modèle yoru axlaaqul anbiya axlaaqul nubuwa di dundaat bu dee tamit ci réussir ci àdduna muy najaax ñuy modèle ku mel ne borom dëkk bi nga xamee ne jamono yi ci boo demee jaar si fi li ñu wax Euh, ci crise bi euh, demoon nañ ba fii lañuy ñëwee di fii amee euh, ab dund sax ci fu bare bëri ci réew mi fii lañu daan ñëwee kon model lañu woon loolu du lu ñuy laam-laamal kon système bi ñu Sëriñ ba indil di ci wax taxuñoo wax mais ñun suñ jamono yi tey jii ak taxadiyaat yi ñuy dund ak yu bees yoo xamee ne ñoom dunduñu ko woon ñun ñu koy dund te sëñ bi rëddal ñu mission tajdiid ak ijtihaad ndax dañuy franklaay tey suñuy loxo bu système bi soxlaa tajdiidaat ni ko sëñ Xalil waxee euh, mbind mu leer la da koy walaat mu leer mbind mi di fënd ñu bàyyi bañ koo wal jàpp ne dañuy taqdis loolu rek waaye nag dafa mel ne moom nag buñ naxantewul nag moom lañuy def ñun dañuy dañuy léegi léegi bëgguñoo affronter problème yi eh, naan eh, sëñ bi defar na ko rek xam nga li jar a xam mooy bu ñuy wax naan taj tajjid ci ab système Touba rek moo fi am système ndax moo ne moo fi yor dëkk bu bu ëpp bu toll ne Dakar am ay 2 million yu personnes ba noppi ne du jàngale tubaab li sëñ Xalil wax an naaj de ku lay indil sa doom jàngal ko diine mais Touba. dëkk bu toll ne dakaar te école amu fa foo tax ñuy wax problème bi waaye du kiñ la jox ne la yar ko kiñ la jox ne la man bëglu bëgguma ci nga yaral ma ko école xaqiiqatan da nga ko war yaru diine mais nag population Touba bépp nuñ leen di def dañ leen di bàyyi duñ am nii diine yar jàngaluñ leen diine ay daara amatu fa daara yi fa léegi da ngay fay fay eh, ku dul doomi aral eh, dafa seer loo xamee daara ju ne yaa ngi fay vingt mille kenn nit imagine ko aru juróomi doom loolu milliardaire moo war a jàng alxuraan kon léegi comme mënuñoo jàngal nit ñi alxuraan dañ leen ibbi école te école tubaab man xalaatuma jaay bu sama doom kon école buñ ñu defar ci ni ko sëñ Tuubaa bëggee lañ lañ loolu lañuy wax école bu ñu mën a jàngal sama diine jàngal samay pas-pas jàngal li ma gëm te jàngal ma nu may tekkee c'est pas nécessaire ne da laa war a jox liggéey. mais na la teg ci yoon woo mën a amee liggéey li ci des nag sa farlu la daara daara daara baaxalul kenn dalay teg ci yoon woo baaxe daara innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha école it même chose système bu lay ne la moo la garanti dara amul nañ la teg ci condition yoo la tax a mën a réussir yàlla dafa wax ci yonent bi alayhi salatu ne ko taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa nit koo xamee ne ba mu juddoo ba léegi mu ngi jàng alqur'an mokkal ko dem jeexal téer yi naan ko dem di ca Italie di raxasi palaat waaye sëñ bi nag ma hada kii dañ ko nañ ko wutal xoolal nañ fexe ba daara ña war a jàngale diine dong ne ca te buñ génnee ca daara di ca liggéey buñ ko defut am sëñ Mbàkke Bousso duñ ko amaat mooy tabaxur du am taxasus du am ay Kamal Haydar yi ñu doon waxtaanee léegi nga xam ne ab aalim macha allah ay xardaayu yooyu mënut am Tuuba lu tax fii njàng mi du bënn mooy soxlawuñ li nga li ngay jàng kon nag naax diine moom faru farudul ayni dama ko war a xam. sëñ Tuba defal na may téere naa ci jàng gaaw xam ci li ma war te dem wuti liggéey léegi nag nañ indi solution ci loolu nañ wut tuuti ñu jàng diine te jàng ko ba géeju ci raw ca mel na ay sëñ Mbàkke Busso loolu lañ soxla mel na Cheikh Ibra Fall mel ni ni ni ni ni sëñ ni ni ni ni ko sëñ Fall waxee suñ bàyyi cerno dañoo yar par ne ar eh, dañoo jàngal bañ ne ar yar ñu bañ ne nër euh, yee ñu bañ na jar ñu xóot lañu soxla ñooñu ñooñu produire sëñ Fallou buñ defee condition yu nit ki mën a am continuité xóotal ci ñi ci des ñu jàngal leen ñu xam seeni farata te mën a tekki ci àdduna ibbil leen bunt buñ mën a jànge ci université yi doon ay docteur doon ay ay ay ay ay ay ay ingénieur doon dara te xam diine xam yàlla xam njàngalem sëñ Tuubaa man jàpp naa ne problème bi sëñ Tuubaa réglé nañu ko ba noppi ñun ñoo bañ a ijtihaad mine Tuubaa mi ne al ilmu wal amalu jawharaani li xayriya daarayni al xayriya xayriya benn xayru de xayriya daarayni kon problème bi ñun nga xam ne wasifatul ijtihaad wa ñun la ko sëñ bi ba noppi ñu comme comme bu doon ci Europe ba ma fay liggéey ñu jox la machine bi ne la yaa ko war a yor nga dem tëdd nelaw ah <laughs> machine dana dana produire dara la déet bu subaa bu ñu xëyee lu ñu lay wax bu ñu la dàqut ñun suñ mission la yëfi suñ jiwaay yi keneen ab tubaab duñu ko defaral ab chinois duñu ko defaral ab italien duñu ko defaral ab naar duñu ko defaral ñun ñii ñoo ko war a defaral te damaa jàpp ne ka tabaxoon sëñ Mbacke Bousso tabax Thierno Ibrahim tabax ñooñee. lim ko tabaxee si rubaa ngi fi nañ ko jëfe nañ ko dund liñ yor mooy li man moom li ma mën a li ma am amul sikk amul yaqin ci ne système bi ñu sëñ Tuubaa la min leeral la ko sëñ Maamoor leer ko fi léegi muy sëñ Tuubaa li lim ñu indi dafa abstrait booy xool daanaka sax du du du lu ñuy taj diit lu leer la mooy indiwut ay ay shakliyaat ay mabaadi la indi al ilmu naafi hada saalih lil sinwa saalih lil américain saalih li lii wala jamihi nas ilmun naafi fu kum jëriñut ilmun naafi ba yowmal xiyaam nam jëroon dam doon jëriñee aadama noonu lay jëriñee axiru insanin sayaisu ala wajhil ard kon mabda boobu principe bu mënta changer la nuñ koy appliquer waxtu ne rek moo ci des al amalu mabda boo xamee ne moom la tubaab yi utiliser tey jëm àgg fi ñu àgg jëf liggéey rek ci lañ àgg fi ñu tey ñun jàngal nañu ko bu yàgg yàgg al adabul mardi ah, fa kasratul ilmi bi xeyri adabi jaalibatun ila masalan defar nit koo xamee ne jaabol muy dox ci kaw suuf eh, ni ko suñ xali waxeen keroog nee na buñ la yaree ba nga ne eh, buñ la eh, yare ba nga ne ar jàng da ngay doon matériel ñeneen ñi mais buñ la yee ba nga ne jar da ngay doon seytaane ñeneen ñi rek kon adab al mardiya adab muy mahabbatullahi at-ta'alluh wa wa wa iraadatihi ak aadaab tawaadu ak yooyu mooy tax nga doon xalifatullahi fil ard yor jikko yu rafet yii ñi suñ Tuubaa jàngal alxidma jëriñ mbindeef yi te xidma bi yi nga koy def yaa ngi ci jàngalee métier yi lay mën a assurer sa dund ci kaw suuf nga xamee ne li nit soxla woon ci jamono jooje ci sëñ Maamor leeral na ko ci had avant société traditionnelle dafa am ñaari taxaddi yu yoo xamee ne système bu mu taxaddi malaaka ye eh, saxaaba yi bu leen xadaasa bi taxaddi bii ñuy dund ñëw bu buñ ko jànkante woon danañ def ijtihaad bu raw ñun bi ñu def neexalut kenn lii Cheikh Ahmad Tidiane wax na ko njëkk euh, tubaab yi di coloniser booba turki yi ñoo yilifoon Algérie mu ne ñu ne ko te ñoo ànd ak yow xeex jëli fi ñii mu ne jëru ko te am na luy bëgg ñëw loo xam ne kenn du ci mucc mooy tubaab bi dañuy euh, bu ci kenn doon mucc mooy waa saxaar bi te ñëpp lay matale nes tuuti colonisation ñëw ñoom ñëw indaale système bu bees bi xadaasa modernité ak yiñ fi indi lii umumul balwaa la mënuñu koo ñàkka moo tax Sëriñ Tuubaa sax yàlla indi ko fir mu indil ñu ab tëj jiit boo xamee ne danañ ci mën a jaar pour mën a ñoŋal suñ diine bu ñuy yàlla nattoo nag lii ba noppi ñu lànk ne dañoo bëgg a dund ci dund gu njëkk ga lii lan la ijtihaad di jariñ mooy al waaqi an nas wal waaqi ñaar yi nga jéem koo dëppale lu bees am na nañ fexe ba ixdaaul waaqi lil an mooy nañ aslamatul xadaata nañ fexe ba modernité ñu ñu def ko ab taalibe mu doon taalibe Sëriñ mooy modernité di ñu liggéeyal axasu min dunyaahum zaadi lil jinaan te loolu mooy mooy gis-gis Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ku dynamique la mooy lépp lu la nar a yàqal yàlla danga koy du au lieu mu jiital la di la jëme feneen yow yaa koy jiital mu yób jëme ko ci yàlla kon nañ jëfandikoo adduna nañ jëfandikoo àllaaxira lépp ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ak ci liggéeyal islam loolu rek la sëriñ si nag lii nag école bii ak daara yi ñu bëgg a defar nii tubaab bi ni ko defaral état senegal du ñu ko defaral ñun ñoo war a àgg ci yeewute te xam ni lii mooy suñ ndono keneen du ñu ko defaral de keneen du ñu ko defaral ñun ñoo ko defaral suñu bopp benn ñu defar ko ci sun man man yi bopp ku yàlla may te loolu nag ak nii ñu mel nii nga xam ne ay sëñ daara doo am dara daanaka nag eh, xam nga nag dañ baaxoo mel baa waxtu yi sax jëluma lépp waaw eh, ñu jéem a farlu suñu bopp taxawal sunuy école ak sunuy daara te jéem koy nag dëppaleeg li li adduna laaj ba bu ëllëgee ñu defar nit koo xamee ne dana mën a jànkonteeg jamono mën koo soppi waaye nag dëgg dëgg defar nit koo xam ne day yelwaan wala ñu koy yërëm dëgg dëgg nag ku ñuy yërëm moom du defar adduna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi jéegul ñëpp nag Abo Kébé ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne moom nga def ci tom bi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi di ko waxtaane te ñi fi jaar ñëpp kenn ku nekk indi ci loo xamante ne doyoon na sëkk ñu sukkandiku ca ngir mën a defaraat yi fi kon yaakaar naa ne waxtaanu tey waxtaan la woo xamante ne ñu baree bari danañ ko bàyyi xel yaakaar naa waxtaan la woo xamante ne ñu baree bari tey jariñu nañ ci buñ fi jógee tamit jàpp naa ne doxin wi war naa soppiku moom te jàpp nañ loolu te yàlla ko yàlla def kon dañuy sant rek mbokk yi nga xamante ne tey ñoom lañ seqaloon jotaay bi tey ci njiitul Serigne Mamor kebe ak sëriñ Lamine Touré Serigne Khalil ak Serigne Abo kebe xam naa ne am na ay laaj yoo xamante ne eh, am na ay mbokk yu doon sàkku ñu leeral leen ko waaye nag waxtu wi moom moo ñu xaw a xoj ndax waxtu wi jot na moo tax xam naa ne duñ mën a ñëw ci laaj yi incha allah du ñàkk ñu xoolaat ko jotaay yi ñëw. ñu boole ko ci waxtaan yi nga xamante ne incha allah moom lañ fas yéene taxawal fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah sëriñ sony bu jonn la ñuy fas yéene dara jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci at taarix as siyaasi yi wa asaruhu muy historique gu politique gu Sénégal ak ay jeex itam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh